bismillaahi rahmaani rahiim wa sallallahu ala seydina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima ñu ñëw ci nettalib téeméer bi ak fanweer ak benn nettalib soxna faatija radiyallahu taala anha soxna faatija dani guddi gi sëriñ tuuba xaada lahoo law maxtaar lahoo di dem ci géej dañoo reer ba noppi sëriñ bi génne baraaday xudar yu bari xudar xeeti baraada lay doon xay na ak kaas ak ataaya ak ataaya ak suukar su bari loolu la génne defal leen tiraanga yu bari ca guddi googa waxtaani nit ñu baax ñi fi jiitu woon ba guddi gi sori lool mu jug ndànk génn ca mbaar ma dox wuti buntu kër ga boot ay loxoom ba mbootee loxoom dafa génn soxna si nee na diir bu gàtt ma seen ñu yanu gaal ya di yóbbu ca gannaaw jàkka ja booba Sëriñ Tuubaa xaadalaw la maxtaara loxo ma nga taxaw ca penku jàkka ja si tiit ñu si tuut ñu yeewi fas wa mu wommat ko fas wa laltaayu sooy laltaayu sooy lañ ko moo nekk ca kaw dégal ya ma nga weex tàll mel ni xaalis wala nikkil nikkil nikkil maam xeetu weñ la ba fa soo ñëwee mu daal di war ñu daal di wax ni sëriñ bi nee na yéen ñépp ngeen ñëw ñu ànd daw ñëw fa jàkka ja sëriñ bi ni lii ma tax di dem laa bëgg ngeen bañ cee am benn naqar ndax li ma tax di dem liggéey la boo xam ni sunu borom subhaanahu wa taala ku am bopp teg na ko ci sa bopp boo ko mënee ak boo ko mënul waaye mbooleem ñi mu ko masa yan kenn mësu ko cee yëkkati ba mu dikk ci say woom man nag danaa ni ko janji janji mooy yëkkati bu gaaw yanu ba ñépp di ko séen bisub tey bii folli buur bu àdduna sépp toppoon yaakaar ko moo ma gën a yomb mu julli ñaari rakkaat fal koo xam ni maama mësuta yónni kenn ba àdduna sépp topp ko moo ma gën a yomb mu julli ñaari rakkaat kon ak wilaaya taxu may dem li ma tax di dem mooy taxoog yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ba mel ni ahlu badrin radiallahu taala anhu jaxasoo ko sunu borom subhaanahu wa taala ba dootuñu mën a tàggali ko jaxasoo ak yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam ba dootuñu mën a tàggali ko jaxasoo ak ahlu badrin ba dootuñu mën a tàggali ko loolu képp laay wuti sama tukki bi dinaa ci teqale dëgg ak fen daa di daa di leen ñaanal ni leen dénk naa leen yàlla subhaanahu wa taala ak yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama daa di dem ba muy dem itam mbooleem taalibe yi ak njaboot gi maam Ceerno radiallahu anhu la leen dénkoon ba mu demee itam gisuñu ko dégguñu ko ab diir ba mu demee itam gisuñu ko dégguñu ko ab diir am nañu ak jaaxle lool ka jëkk a jóge Gabon dikk fii mooy Nam Sakir day ñëw ni maam Ceerno gis naa koo xam ne yaakaar na ni mooy ki ngeen di laajte Gabon laa ko gis mu nekk ci ay tool tooli jinjeer di bind mbind mu mel ni alxuraan te du alxuraan ndax mbind ma daa def ay yoon maam Ceerno ni ko kon moom moom nga gis wér na lool yal nañu yàlla doolee dimbale ci topp Sëriñ Tuubaa xaadalawo la maxtaar ak sopp ko ndax lii mu doon def lépp ñun képp ñoo ko waral ndax moo leen li mu bëgg lépp am na ko waaye boo gisee mu doon waaye boo gisee mu doon sonn bëgg ñi topp ci moom mucc rekk moo ko waral su ko defee war nañoo xam ni li mu ñu defal lépp nag ci juróom ñaar la ko denc doomam yi radiallahu taala anhu li ñu man menn mi néef mënu ko wallahu ala ma naqul wakil xasidaam yi lu ñu man menn min mënu ko dëkk bi te mooy nekk fi kafe gi ataaya ji suufu dëkk bi ndoxum dëkk bi yal nañu yàlla dollee dimbale ci Serigne Touba xaada laho law maxtaara laho waaye mbooleem ay mbiram day aaja gëm gu wóor jiitu ko ak sopp bu loolu amul doo mën a jariñu ci moom njariñ lu ma sëkk bu ak gëm amee nag ak sopp gu wér ci moom daanaka da lay yóbbaale wala alam loolu ma wax ci kafe ak ataaya ak suufus dëkk bi ak ndox mi ajana leeral lool bismillah yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama am na lu mu wax ci tàndarmay ajwa xoolal hadisu albuxaari am na lu mu waxoon itam ci ndoxum zamzam am na am na lu mu waxoon itam ci dëkkub madina ak ni muy seetale bàkkaar yooyu boo ko gisee ba xool ko da nga xam ni yii sëriñ bi di wax ci dëkku Touba ak café ak ataaya ak ndoxum Touba ak suuf si lu mën a nekk la ndax sëriñ bi moo wutu yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama zaahir ak baatin lépp li muy wax moo ko koy wax loo lu muy defit noonu da nga faral dégg muy wax naan sunu boroom subhaanahu wa taala jox na ma njariñ it loolu xëy na mooy jagle yi nekkoon ci yeneen mbir loolu nag bu amee moo koy xam bu ko waxee ku ko gëm jariñu ku ko gëmul itam la gën ci yow mooy maandu ci ndax doo loru wala alam sëriñ muhammad faajama ñang radiyallahu taala anhu sëriñ tuuba xaadalaw la maxtaar lawoo daana ko wax bu ma amul amutoon xam ma kan moo la yilif xëy na loolu li tax sëriñ bi di ko wax mooy daraja ju kawe wala lu mu xam ci moom leneen waaye bokk na ci mag ñi njëkk a ànd ak Serigne Touba xaadalawoo law maxtaraloo wala alam ñu ñëw ci nettali téeméer bi ak fanweer ak ñeent te nettali bi ñu jàlloon léegi mooy nettali téeméer ak fanweer ak ñett kon ñu ñëw ci nettali téeméer ak fanweer ak ñeent. Serigne Touba xaadalawoo law maxtaraloo daana yabal ay kilifa ci ñoom ngir mu leen di ñaanal kon loolu mooy gën a firi lee waxoon ci ginnaaw. sunu borom subhanahu wa taala moo bind mbindeef yépp waaye ku nekk am na lu mu ko jagleel wala alam ñu ñëw ci nettali téeméer bi fanweer ak juróom Sëriñ Tuubaa xaada law law maxtaara lawoo mas naa aajowoo téeram arud bi muy xalaat nu mu koy amee xelam dem ci ku ñuy wax Moor Balla Maam Ture ndax mënoon na ko lool te rafet mbind te am na joomam ju ñuy wax Moor Mbàkke Ture ju nekk ci kër gi mu woo ko mu ñëw sëriñ bi ni ko sa waajur du soow ku siiwoon la ci arab sa waajur ku siiwoon la ci arab te rafetoon mbind dama bëggoon nga gëstul ma ndax danga am ab arab boo xam ni moo ko bind ci loxo boppam mu ni ko am na ku mu bindaloon ab arab ci ñi mu daan jàngal yaakaar naa bu ma demee Saalum dana ko mën a ale sëriñ bi xaadalawoo law maxtaar lowoo ni ko mën ngaa dem ba mu demee ba indil ko sëriñ bi mu xool la muy xool delloo ko ko mu aal ko ku ñuy wax moor suran yàlla mi tëlewul dara dogal ñoom ñaari ñépp faatu ca mbas moomu amoon njaareem nga xam ni ñu bari ñoo ca faatu te ku masaana faatu dañuy lakk léppam lu mu amoon ngir bañ muy wàll kaneen téere ba lakkaale ca mbaccari moor suran ñu am diir kookee yabal doomam ngir ñu delloo ko ab téereem sëriñ bi wax ni nañu ko ko seetal ñu seet ko wax ko la ca xew sëriñ bi dox doom ja sëriñ bi doo jox doom ja am mbàjj ak juróom benn fukk ci xaalis ni ko jox ko sa baay te xamal ko li ci am ba mu delloo wax ko ko baayam yónniwaat ko ni ko këram googu la muy yaatu yaatu sama téere ba rekk laa ca soxla ba mu ñëwee di wax loolu sëriñ Tuuba xaada law lahu maxtaara lahu xaw tuut sëriñ Omar Gueye radiyallahu taala ma nekkoon ci wetu sëriñ bi dóor ko waaye sëriñ bi ni ko bàyyi ko jug andil ko xaroot boo xam ni maam Thierno ak ma yaasin ñang ak sëriñ Baara Gueye ñoo ko bind radiyallahu taala anhum sëriñ Baara Gueye ku ñuy wax saaxuur moo defar feggu ya ni ko ku ko jox bii yaakaar nga ni dana ko bëgg sëñ bi da koo jox ni ko yaakaar nga ni ku ko jox bii dana ko bëgg mu ni ko waaw ba mu ko jëlee bay dellu mel ni xaal di metti daal di kër Serigne Touba xaadalawoo law maxtaaraloo mu wax ni nañu seetaat téere ba ci kër gépp ñu xamalaat ko lakkuk téere ba mu wax ni nañu seet rek waaye ba ñu ubbee ak gaal lañu ko fa fekk lañu ko fekk ñu andil ko ko muy leen téere bi ngeen doon seet lakkana waaye dama ñaan saa boroom mu delloo ko na mu meloon ci kun li ko waral moo di téere boo bee ma jox waaja da doon jooy jooy yu metti ngir génn gi mu génn ci sama kër gi te jooy yi sonal ma lool ci lii ngay gën xam ni sëriñ bi xam-xam ñor na ko lool ndax juge njaareem ba saalum ngir benn téere loolu hitte woo lay tegtale ba tey sàmmoonteeg sëriñ bi feeñ na lool ci nettali bi ndax bëggul kenn am xaq ci ay taalibeem ba tey ànd gu yàlla subhaanahu ànd ak moom feeñ na ci biir te mooy yaquudu li kun fa yakunu xaaji minka bila xaqdin wala tahaaji ba tey dañuy xam ni min yi dañuy amul yëg lool ni ko nit ñi di amee rawantina ak lu mel ni alxuraan ak xasida gis nga ni muy jooye mel ni nit ku nekkoon fenn fu neex ñu koy teral ba mu yàgg mu bëgg a génn dem fu muy tumuraankee loolu mooy lii xew ci téere bi yal nañu yàlla doole dimbale ci liggéeyal sëriñ bi wallahu aalam Sëriñ Tuubaa nee na bëgg lu baax ak bëgg sa bopp duñu benn bëgg lu baax dëgg ku ko def fu lu baax mën a am rekk dana ko neex bëgg sa bopp nag boo ko defee di nga bëgg lu baax waaye sa bopp rekk nga koy yéene kon jaam bi walla murit bi lay tegtale ni bëgg na lu baax mooy mbokkum jullit mu def lu baax da cay bëgg mu neex ko kon day mel ni ki bëgg lu baax foo ko fekk set na ci ayibi iñaan ki bëgg boppam nag day mel ni setagul ci ayibi waaye nag daa mel ni ñi bëgg ci bëgg sa bopp lañuy tàmbalee loolu li ko waral mooy doy di doomu aadama wallahu aalam ñu ci nettalib téeméer bi ak fanweer ak juróom ñaar sëriñ Tuubaa xaada lawoo law maxtaara lawoo lu baax foo ko fekk day seexlu lu bon lu bon nag foo ko fekk day ragal lu baax loolu mooy duñu ànd ndax ay safaan lañu su ko defee boole gi leen jaam bi di bëgg a boole te mënuñoo ànd mooy sonal ñu bari su ko defee boole gi leen jaam bi di bëgg a boole te mënuñoo ànd mooy sonal yu bari boo déggee ñuy wax bàyyi tere yi moo gën jëf ndigal yi mooy saa boo bàyyee tere yi jëf ndigal yi wuuteeg safaan ba saa yoo bàyyee tere yi maam jëf ndigal yi waaye wuuteeg sapaan bi muy jëf ndigal yi mën nga koo def te doo bàyyi tere yi wala alam